rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa wala kon dellusiwaat nañ ci suñu conseil yi nga xam ne moom la jàngat ci téere bi di arbauna nasiha li islaaxil buyut quarante conseil yoo xam ne li ko tax a jug mooy baaxal kër yi yewenal kër yi at tey ji mooy suñu juróomeelu conseil nekk ci page vingt-huit page vingt huit la nekk suñu juróomeelu conseil mu ne kon conseil tay bi mooy at tarbiyatul imaniya li ahlil bayt yar waa kër gi ka yarub iman fexe ba yar waa kër gi ka yarub iman mooy juróomeelu conseil bi loolu nag lim ci nam mooy yar leen yarin boo xam ne dafay dëppoog ndigal yi yàlla di wax ni nekk ci ak tere yi yàlla di tere ni bàyyi ko loolu la ci namm maanaam yi nga xam ne mooy ay ndigal ci alxuraan ak ci na ci nuy gérer ka njaboot gi nu ñuy gérer kër gi ci ay mbir yuñ war a nekk nga fexe ba nekk ci bu dee luñ war a bàyyi it bàyyi ko loolu mooy yar leen ci yarub iman moo ni ya ya Aisha ya Aisha ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli min al-layl yenent bi def daan julli guddi fa ida awtara bu witaree bu demee ba toll ci witr mu daal ne quumi jugal fa awtiri nga witr yaa Aïcha yaa Aïcha nee na yenent bi daal guddi gi daan julli bu jullee ba toll ci witr mu daal ne ma nag jugal nga witr yow yaa Aïcha loolu li ñu ci déggee mooy borom kër gi warta nekk koo xam ne dafay def ay jaamu yàlla moom rek du lijjanti waa kër gi du xool ndax ki def na ki kii def na laa te da nga dem ci yenn kër yoo xam ne père famille bi lay toog bu noddee mu dem ji a ah, bu xëyee dem jàng alxuraanam def mais lu jëm ci mbirum waa kër gi lijjantiwu leen jerewu leen loolu père de famille ba normal warta def noonu ni ngay jaamoo yàlla di tënku noonu nga war di nemmi ko njaboot gi soxna yeeg doom yeeg est ce que li ñu def ñu koy def est ce que julli nañ est ce que jàpp nañ est ce que def ngeen lii est def ngeen laa di ko gëstu baax na. éducation amatul. ah tayib léeg dafay baax euh, di xool di xool waa kër gi est ce que ñi ngi def seen jaamu yàlla wala. way laa boo ko deful léeg-léeg ñenn jigéen ñi ci wàññi week waxtaan yi la ñuy topp ba eh, jaamu yàlla yu baree bare yooyu duñ ko def. kon di leen nemmiku di leen laaj est ce que ngi def baax na ci trop trop est ce que ñi ngi julli est ce nangam. surtout jigéen nga xam ne ay situation dafa xaw a bari nga laaj yow sa xaydu fu mu toll sa nangam fu mu toll lenn lu ci nekk nga leeral ko lii li mooy atteem boo tollee fii defal lii boo tollee fee defal lee loolu mooy yarub iman loolu mooy yarub lislaam fenn fu ci nekk fuñ toll nga leen fii lii moo fay atteb lislaam ah bañ leen a bàyyi noonu rek ni yëgadee yëgadi di demal seen bopp léeg-léegi ñenn ñi dañuy dëkk ak oustaz wala ni dëkk ak borom xam-xam mais duñ ko laaj dara noonu lañ koy bàyyi te boo génnee foo dem rek nit ñi ne la ah, yow kër diw nga jóge ah yow kon kon kay macha allah fekk ndekete jàngoo dara ci diw moomu alors que yaa dëkk ak moom mais yaa gën a ñàkk sens ñëpp ci moom ndaxte doo jariñoo ci moom dara benn doo ko laaj mais moom tamit au lieu que mu ñëw di leen laaj di leen jéem a jàngal di leen yee moom tamit du ko def loolu baaxul moo tax yeneen bi bu ma saa ak waa kër gi loolu tamit dañ ciy dégg kon day fekk yow tamit nga nekk ca yow borom kër gi. wa illaa bu dee yow yarub imaan amoo ci dara jaamu yàlla yi yow sax danga koy sàggane loolu moom kenn séntuwul ci yow ngay soññee mu ne waan abi hurayra ñëw na ci xadis abi hurayra qaala wax na ne qaala sallallahu alayhi wa sallam yenent bi nee na raximallahu rajulan yàl na yàlla yërëm nit ko xam ne qaama min al layli dafa taxaw guddi fa salla mu julli maanaam dafa jug ci guddi gi daal di julli wa ayqada imraatahu mu soxna soxnaam fa sallat mu julli yal na yàlla yërëm yonent bi alayhi salaatu salaam mooy ñaan yal na yàlla yërëm nit koo xam ne dafa jóg ci guddi gi julli daal ye yee soxnaam mu julli mu ne fa in abat bu bañe bu yeewee soxna soxna si bañ nadaxa fi wajhi al mu sotti ndox ci bëtam mu sotti ndox ci kanamam maanaam ci kanam gi la sotti ndox koo xam ne daal dafay def ay pexe rek ngir bëgg soxna si jóg ci guddi gi am ay rag mu ne naka noon tamit rahimallahu imra'atan yal na yàlla yërëm soxna soo xam ne qaamat min al-layli dafa jóg ci guddi gi fa sollat mu julli wa ayqadat mu yee zawjaha borom këram fa solla mu julli fa in aba bu bañee nadaxat sotti na fi wajihi ci kanamam alma ndox naka tamit la même chose jigéen joo xam ne dafa jóg ci guddi gi julli yee boroom këram ka boroom këram juli yàlla ko yàlla yërëm bu yeewee borom këram boroom këram bañ mu sotti ndox def ay pexe ba boroom këram mën a jóg rek am ay rakk ci guddi gi ku mel noonu daal yàlla ko yàlla yërëm ndaxte dafa yërëmtalu dafa xoromu ni koo xam ne euh, ndeysaan pexe mu ci nekk rek ba sotti ndox sax lu njëkk ñëw ci xelam rek moom daal bëgg na rek borom këram jug wala soxnaam jug am ay rakk ci guddi gi loolu mooy yarub iman te léegi di jéem a def ay pexe maanaam loo yaakaar ne lii moom solution la pexe la boo ko defee xëy na mu am rakk rek bu ko defee eh, nga def ko kon fexe ba nit ñi eh, seen xel gu waa kër gi ci jaamu yàlla ci jàngal xuraan ci julli ci la kañ la lu mën a doon rek nga fexe ba def ay pexe ba nekk ci mu ne wa targhibu nisaai fil bayti bi sadaqa naka noonu tamit ñi jigéen ñi ci kër gi ni saraxe mu ne loolu bokk na ci li dolli imaan di soññi waa kër gi ni saraxe ñi jigéen ñi ni saraxe waaw loolu waxoon naa ko ci ab darsu bu weesu woon ndax yéen sallallahu alayhi wasallam jigéen ñi yaa ma'shara nisaa yéen na ngeen di saraxe fa inni ara'aytukunna akthara ahli naar man de gis naa ne yéen yéen ñi ëpp ci waa safara maanaam yéen a ëpp safara kon dee leen saraxe lu baree bari kon loolu lu mel ne genre xadis yi di ko nettali jigéen ñi ci biir kër gi day mujj waa kër gi yëpp dañuy miin lool gan sax bu fa ñëwoon bu fa amee deux jours rek day tàmbale jël habitude boobu bañ a tog noonu rek tëdd rek fax rek daal ne man sama yoon nekku ci man daal buñ noo dee ma dem jàkka ja naa def nangam naa def nangam mais doo gëstu xool ndax ndax julli nañ ndax jàpp nañ ndax ñi ngi def lii ndax ñi ngi def laa loolu jullit bu responsable du ko def mu ne wa min al afkaaril mubtakara wadu sunduqin li tabarruaat fil bayt loolu laa doon wax ci leçon bële passé maanaam mu ne bokk na ci mbir yi nga xam ne mbir la yu baax boo mënee am benn benn kees benn boîte bu nekk ci kër gi boo xam ne pour saraxe la kenn ku ci nekk rek bu amee dara as tuut mu daat fay dugal mu daat fay dugal buñ gisee ko aajowoo ni tibb dara ci kees googu ci boîte boobu jox loolu noonu non seulement boo koy def di nga tàmmal waa kër gi sarax te yaa ngi leen di fàggul tiyaaba yaa ngi leen di seeni bàkkaar ndax yeneen bi ne woon na saraxe day évancé ay ay ay ay bàkkaar lu baax a baax la ñi ko essayé ñëpp rëccu wuñ ko te daanaka te daanaka du metti yaay xool yow sa poos fan la toll loo am nga jël ca dugal ci biir mu ne loolu bokk na ci mbir yi nga xam ne ne day woor ay yaamul biit di woor jeudi di woor lundi di woor taasuwaa di woor ashura mu ne waa kër gi daal buñ gisee ci seen kanam benn idol benn royukaay boo xam ne guddee guddi day julli léeg-léeg mu jël kaamelam jàng di woor lundi di wor jeudi di def nangam ak nangam mu ne waa kër gi buñ gisee lu mel nii rek day yomb ñoom tamit ni dugg ci biir jaamu yàlla day yomb ku leen digal jaamu yàlla ni eh, def ko mais léeg-léegi problème bi fan lay nekk mooy dañuy dégg nii rek théorie rek nga naan leen def leen nangam def leen nangam mais duñ ko mës a gis ci yow loolu nag loolu nag daanaka day tax ñoom tamit dañuy tàyyal lim la bëgg a junj rek yow père de famille bi yow kilifa gi ci kër gi boo bëggee yi ngay wax muy dal yi ngay wax ni koy appliquer li ngay wax waa kër gi di ko dund mooy dee ko wax ci sa làmmiñ ni koy dégg mais tamit dee ko jëf ci say cër ni koy gis loolu noonu wax la boo xam ne daanaka sa mooy gën a dal léegi léegi wax dara ci sa làmmiñ kon loolu mooy conseil tey bi mooy yar waa kër gi ci yarub imaan di leen nemmiku kenn ku ci nekk di xool ndax def na nangam wala bàyyi na nangam allahuma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa nabiyika muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in